lu nouveau-né kiy door a juddu ah, comme ni ñu ko digge woon walillahi alhamdu wal minna suñu boroom def nañu jeexaloon ko ah, di sant yàlla nag ba ñu ko jeexalee ah, bu ma juumul mooy la dernière moo doon masala yu mujj yoo xam ne dañ ne woon mu mujj moo xam ne dañ ko digge woon ne woon dinañ ci taxaw comme niñ taxaw woon ci koor gi ci wàllu horaire prière yi euh, ci wàllu bu yàggul zakat ak euh, yi nga xam ne gisoon nañ leen ci wàllu mel noonu loolu comme noonu la woon comme noonu la woon walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ ko moo doon bu mujj ci yooyu muy yoo xamante ne incha allah day jariñ ah, te li ñu ci yóbbu woon comme ni ñu ko gise woon ñu ngi woon ci aj ji xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag waaye di xajjatul kamaali wa tamaam muy le pèlerinage daj muy ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, fi ñu yemoon nag moo doon Dhul Hulayfa comme niñ ko gisoon ci xadiis Seydina Jaabir ibn Abdillah inda al Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri moo taxoon ñun duggoon ci lii mooy foofu fala sayyidatu asma bintu umays radiyallahu anha di soxna ci seydina abu bakr as-siddiq daldi woon matoo fala wasine daldi fay jur ki nga xam ne mooy seydina muhammad ibn abi bakr radiyallahu anhuma te gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna loolu moo ñu dugaloon ci ahkaamul mawlud comme ni ñu ko digge woon di al aqiqa tey nag ñu war a continuer insha allahu taala kon récapitulons nañu récapituler kon Dul Xulayfa Dul Xulayfa ana lan moo fa xew Dul Xulayfa ana lan moo fa xew mooy ne gisoon nañu ci xadiisu Seydina Anas ibn Malik waaye naka avant lu jiitu loolu mooy dañuy récapituler parce que euh, comme que euh, bon même bu dee aqiqa bariwul woon parce que bon yaakaaroon naa ne sax ci jataay ba njëkkoon a tàmbali ca la doon yem mais loolu la buur yàlla dogal mu mu jël li mu jël mooy euh, jar na récapituler ba fi ñu àgg ñu door a waaw mooy kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bi nga xam ne ci la namm aji daf ko yëgle te loolu lépp xadiis biñ la biñ la junj léegi moo ko wax muy xadiis Seydina Jaabir bi nga xam ne moo ko doon nettali Seydina Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala muy Abu Jaafar di ki nga xam ne mooy Muhammadul Baqir di bàyyi Seydina Jaafar as-Sadiq ah radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi euh, mooy xadiis boobu la moo yonent bi sallallahu alayhi wa daf ko yëgle mbooloo mu bari daldi dugg fi nga xam ne mooy mooy Medina mbooloo mu bari daldi dugg fi nga xam ne mooy Medina. Euh, mbooloo mu bari daal di teew ku ci nekk nag lenn rek la tax a jóg c'est pas ah, ça fait l'occasion voilà oh la Mecque ah Makkatal Mukarrama waay déedéet ça fait l'occasion d'aller visiter non ñoom nekkuñoon ay touristes daam nga junjoon nañ fi affaire yéene bi <laughs> ne la affaire problème bi ñu bari léegi. mooy ñoom dañuy yéene ne dañuy dem Makka ziyaare ji yonent ziyaare ji nabi sallallahu alayhi wa sallam alors que loolu du yéene aj de loolu te en plus waxoon yonent bi alayhi salaam dafa nekkul Makka sax <laughs> waaw mooy euh, zaadahallahu tashrifan wa takriman loolu mooy loolu mooy euh, li nga xam ne mooy dafa newul Makka léegi nag problème mu yéene foofu dafay am mooy ñoom mbooloo mu bari moom ñëwoon comme li Seydina Jaabir wax radiyallahu anhu ñoom ñépp dañoo ñëwoon ngir roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam xool nan lay aja ñu def nii ñuy def loolu kese leen fa ndiwoon waaw te loolu nag à vrai moo war a tax a jóg jullit bu ne mooy occasion bu ne rek nga xool ana lan moo fa xewoon lan la defoon moom nga daal di def noonu waaw malheureusement nag ñun du noon lañ koy doxale moo tax Seydina Jaabir kon kon beneen act bu am mu ne mbooloo mu bari ñoo ñëw mbooloo mu baree baree baree baree bari ñoo fa ñëw bi ñoo amee beneen xadiis bi muy bu Seydina Mawlaana Ibnu Abbaas moo ñu leeral leneen li mooy lan mooy këne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa lan sangu na waajal na defaru na ba diw bopp bi daldi koy peñe ah waajal ko parfum wu daldi génn mais laata muy génn Seydina Jaab naa Anas wax nañu ko salla bil madinati arba'an yii yépp ñu ngi ci saxiix yi comme ni ñu ko tudde woon nañuy dañuy récapituler rek dafa julli ñeenti ràkka bil madinati biir Medina te pourtant mu ngi doon tukki yooyu it waxoon nañ euh, li nga xam ne moo aaju woon ci waa jiy tukki ban jamono lay mën a wàññ ay julleem mooy manu koo wàññi fekk mu ci dëkk bi man dane waaw bu génnee dëkk bi nag voilà bu boobaa génn mooy li fuqaha yi naan bu bu dépassé miiru dernier miiru dëkk ba waaw loolu lépp waxoon nañ la du loo xam ne ñoo jekki rek di wax comme ni ko ñenn ñuy waxe naan yi teguñu ko fenn loolu mooy ñàkk ñaaw njortu ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamul islam bi rahmatullah xam nga ne ëppante na ñoom di toog rek di joxe seen avis comme ça comme si benn benn benn benn concours wax sa xalaat la ñoom ñuy wax seen xalaat walla iyaazu billah kan moo mën a xalaat lool ci boroom xam-xamul islam bi même boo xamul seen dalil neel man de xaw ma fu ñu ko teg waaye loo nga yem foofu mais bul tuumaal waaw. ginnaaw bi mu jullee kon ñaari eh, ñeenti ràkk génn def li Mawlaana Ibnu Abbaas wax dem Dul Xulayfa tàkkusaan fa la ko fekk wala fa la fekk tàkkusaan mu julli ñaari ràkkaa waaw mooy xadiis bi ñu la wax sànk bu Seydina Anas salla bil madinati arba'an summa rak summa sal eh, ci beneen riwaaya am na boo xam ne waxul ban waxtu la mais yaa koy xam am ci beneen riwaaya yeneeni xadiis yoo xam ne dana salla salla dhuhra bi dhil hulayfati um, bi bil madinati arba'an wa bi dhil hulayfati rak'atayn yonent bi alayhi salaatu salaam julli na wal asra wala wal asra na tisbaar ñeenti rakka biir Medina tàkkusaan mu julli ko ñaari rakka fa nga xam ne bërëb ba nga xam ne mooy dhul hulayfa waaw bu ñëwee ci wàllu miiqaat yi ñu la doon wax ah dinañ tudd côté boobu ak mooy ab yaaru ali lañ koy woowe léegi dinañ ñëw ci côté boobu insha allah kon ginnaaw bi mu defee lool kon mu war génn dem kon mi foofu daal di fay julli ñaari ràkka tisbaar non tàkkusaan fala fanaan te guddi goo gële wax nañ la wër na ci soxnaam yi te ki ko parfum woon mooy soxnaam sayyidatu Aïsha radiyallahu anha waxoon nañ la tamit ci malgré ni ñuy xamee ne moom ku fiir la loolu teewul mu defal ki nga xam ne mooy boroom këram di yonent bi sallallahu alayhi lool mu xam ne parfum na ko day wër ci soxnaam yi mais mu parfum waaw neewul ah non non non man kay naa fexe jël loo xam ne sax fu mu dem gaay ñoom ñépp ñu ne ñu daw waaw mooy defuñ loolu ginnaaw loolu sangu na mooy sangu bi nga xam ne euh, euh, bi bu nit joteeg soxnaam parfum wu ginnaaw bi mooy sangu ma mais ca guddi googu noonu am na lu fa xew loo xam ne waxoon nañ la dinañ ci ñëw ci tey tey jii lañ ci waroon a ñëw tey jii euh, kon loolu la mooy te tamit fala ca Dul fa leneen loo xam ne waroon nañ ko gisoon nañu ko mooy que ne fala Seydina Muhammad ibn Abi Bakr daldi juddoo ci la ko Sayyidatu Asma bint Umaysin daldi jure léegi nag léegi ah ana moo ci tegu dañ laal la ci guddi googu ci guddi googu ah Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu dafa nettali la mooy kon nag léegi ñu ngi continuer de wa bi Dhul Hulayfa jàpp leen ñu ngi Dhul Hulayfa ah ñu ngi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci ajam gi pas après pas acte yi ñu saxaaba yi relaté insha allahu taala ñu indi leen waaw léegi xoolal xadiis bi mu ngi ci saxiixayn ah al imaamul Buxaari yi ci kitaabul xaj mu ngi ko indi ci baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam al aqiiqu waadin mubaarak waaw al aqiiqu waadin mubaarak al aqiiq mooy foofu mooy fi mu nekkoon ak Zul Xulayfa foofu ah mooy presque benn lañu. mooy mooy xur woowu noonu moo tudd aqiq ah waadin aw xur la mubaarak boo xam ne bu barkel la bu buur yàlla def barke la waaw ah subhaanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjid ila al masjid al buur yàlla mooy xool moo bind mais mooy jël suuf gënale suuf ci kaw suuf ah comme ni nga xam ne noonu la gënale al baladul ci yeneen dëkk yi muy makkatal mukarrama waaw allahumma inni as allahumma wala rabbi inni rabbana inni askant min dhurriyyati biwaadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram muy boobu muy muy néeg boobu ah inna awwala baytin wudi'a linnaas mooy bi nekk bàkka noonu mubaarakan ah muy buur yàlla mooy xool mooy mooy xool lu ko neex mu gënale ko ci leneen ni mu tànne Makka def ko mu gën ci dëkk yi ah mu tànn ci weer yi at yi at yi mu tànn ci at yi at mi nga xam ne moo gën te mooy mooy jamono yi yi gën ci jamono moo moo bind jamono ji tànn ci jamono yi jamono ji nga xam ne moo gën mu yónni ci yonentaam sallallahu alayhi wa sallam ba pare wàcci ne wal asr inna al insana la fi xusr illa alladhina amanu wa amilu salihati watawaasaw bil xaq watawaasaw bis sabr mu waat ci jamono ji yonent bi sallallahu alayhi wa dund mooy wal asri maa ngi waat jamono ji nga dund yow Seydina Muhammad moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah te loolu la koy wan mooy laa ci la amruka innahum fi sakratihim ya'mahun waat naa ci sa dund suñu boroom waat ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax jamono ñi usuur yi bi ci gën mooy asr bi mu dund waaw xayrul quruni comme li mu wax moom sallallahu alayhi wa sallam bi ci gën bi ma dund man tegu bi ci tegu tegu beneen bi ci tegu loolu moo tax ñu naan al qurunu salaasa yi nga xam ne ñoo gën kon buur yàlla moo tànn def loolu mais moo tànn ci bés yi ah ci weer yi moo tànn Ramadan ah weeru koor mu tànn loolu wàcc ci alquranam bi nga xamante ne nii kàddoom la moom subhaanahu wa taala yaa ngi gis mu ne shahru Ramadan alladhi bi nga xamante ne ci la wàcc alquran inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka ñoo wàcce alquran ci guddi boo xam ne gu barkeel la gis nga moo barke mubaaraka mooy ñëwaat ba léegi ah mubaaraka ñëwaat ba léegi mu tànn weer woowu jël ci kàddoom wàcce ko ci jaamam bi sallallahu alayhi wasallam ah dégg mais moo tànn ci jour yi mu tànn bëccëg yi mu tànn ci guddi yi mu tànn ci laylatul qadr bëccëg yi mu tànn entre bëccëg gi ñuy war a gis hein muy ci alxajjul akbar hein ak bésub arafaat loolu dinañ ko gis insha allah mooy masala boobu buur yàlla tànn bés boobu yowmal xajjul akbar léegi mooy xajjul akbar ban bés la hein loolu dinañ ci ñëw insha allah noonu la tànne ah ci mbindeef yi mu bind xar yéeg bay yéeg yooyu ci kaw suuf tànn ci doomu aadama wala xat karam naa bani aadama moo bind jinne yi bind nit ñi bind mais mu tànn doomu aadama teral ko waaw mais mu tànn ci biir doomu aadama yooyu sallallahu alayhi wa sallam sayyidina muhammad waaw def ko xayru xalqillaahi waaw gën ji lu buur yàlla bind gën ji mbindeef kon buur yàlla mooy tànn bu ko neex mu tànn ci jàkka yi al baladul haram masjidu rasulillah an-nabawi alayhi afdalu salaatu wassalaam ak masjidul aqsa moo tax mu ne min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawla waxuma la aqsa ci boppam muy Jérusalem alquds waxuñu la jàkka ji mais li ko wër barke la fa buur yàlla def allahu akbar moom moomu nag moo yëgal yonent bi sallallahu alayhi ne ko xur wii nga dal mooy xur wu la kon bunt bi noonu la ko al imaamul Buxaari tudde baabu qawli na qawli nabi hmm? waxu yonent bi sallallahu alayhi ah ne alaqiiqu muy waadin mubaarak alaqiiq fii waadin xur la mubaarakun boo xamante ni bu barkeel la léegi nag mu dugg ci xadis wax naa la mu ngi ci saxiix imaam muslim tamit mu ne xaddatanaa alxumaydiyu mu ne xaddatanaa nettali nañu alxumaydiyu mu ne xaddatanaa alwalid hmm? mu ne alwalid wa bishr ibn bakr a at-Tinnisi mu ne ak Bishr ibn Bakr at-Tinnisi ñoom ñaar ñépp ñoo mooy ci ñaari sëriñam yi la ko jële qaala nee nañu xaddatanaa nettali nañu al-Awzaa'i al-imaam qaala mu ne xaddatanii nettali nañu Yaxya muy Yaxya léegi nag Yaxya bii xam ngeen ko waaw léegi imaam al-Awzaa'i imaamu Maalikin imaamu Sufyaan moo xam nga ne Uyayna wala ki nga xam ibnu Uyayna wala Sufyaan as-Sawri ah ñooñu noonu su yooñu léegi mooy ñoom bu ñu nee xaddathani kii xam ngañ kan lañu Yaxya ah ah ban Yaxya la est-ce que al-Ansaari wala al ki ñu njëkk a wax la qaala mu ne xaddathani Ikrimatu mu ne Ikrima moo ma nettali meen na annahu ko dëgg-dëgg moom sami'a dégg na ibn abbas muy mawlaana ibn abbas di doomi al abbas eh, dooma doom doom daal bu barkeele bu bu ko bu ci yàlla bu ko yàlla barkeelee rek baay bi day xoolal ni mu demee ba ci baay bi xam nga al abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu gisoon nañ tarjama ah badar <laughs> eh? mooy gis nga daanaka euh, xew-xew yi ñu koy tudd moom bariwul mais daanaka xoolal doomam ji Mawlana Ibn Abbas Abdallah mais daanaka li mais liñ koy tudd par bés ci kaw suuf te fu ñu ko tudde tuddaale baayam te moom moo tax ndax moom la ñu doon tudd tuddaale baayam jul euh, ñaanal baayam ñaanal ko ñaanalaaleel baayam waaw ah mooy ah albaladu tayyibu moom yaxruju nabaatuhu bi izni bi izni rabbi walladi xabusa nag laa yaxruju illaa nakida moo tax yàlla nañu ci buur yàlla musal ah Allah mawlaana ibnu Abbaas ah mu ne moom Ikrima nee na man maa dégg Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma yaquulu yàlla na buur yàlla kontaan ci ñoom ñaar gërëm loo leen mu naan te gërëm leen yàlla na buur yàlla kontaan ci ñoom gërëm seeni mbir ak seeni jëf ak seen lépp yaquulu nee na man Ikrima maa dégg Mawlana Ibn Abbas mu naan innahu ko ne moom de sami'a dégg na Umara mu dégg Mawlana Ibn Abbas kon mooy riwaayatu la boo xam ne ab saxaaba moo ko jëlee cib saxaaba ab saxaaba ab saxaabi moom moo ko jëlee cib saxaabi mooy Seydina Mawlana Ibn Abbas moom moo ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi. wasallama waaw léegi nag lan la dégg Seydina Omar di wax mu ne lii laa dégg waaw Seydina Omar dane sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa lii nag mooy xam-xam nag lii mooy xam-xam de jëli naa ci diw muy ko wóor yarwihi ki koy soloo day nekk siqa ah an mislihi day nekk daabit aji takk koo xam ne day wóor mën a mooy siqa rek mu jële ko ku mel ni moom muy muy dem an mislihi muy dem ci mel ni moom ba ni muy àgge ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xoola Seydina Omar ibn Abbas dane man damaa dégg Seydina Omar Ikrima moo jëkk a wax ne man damaa man dégg naa Hmm? mooy bu doon ñépp <laughs> musalsal musalsalun qul ma ata ala musalsalun ma ata ala wasfin euh, musalsalun euh, mithl euh, lu tax ma affaire bi dem qul musalsalun ma ata ala was ala wasfin lan la ko waxati ala wasfin ata na lu ma fàtte ci premier kii bi mu loolu mooy niñ ma ko jàngaloon xadiis bi noonu laa ko jële noonu laa koy joxaate bu doon daa fekkoon ma taxaw damay taxaw ne man de sabab sëriñ ba ma koy jàngal dafa taxawoon mu ne moom itam sëriñam ba ma koy jàngal dafa taxawoon mu ne wala boog dafa dafa dafa dafa sóonu woon ah mu ne kaana muttaki an mu wax man itam damay ittika ma wax ku man ñu mooy ñu def noonu loolu noonu musalsal loolu comme lu mel noonu wala day nekk bil qawli wa bil fi'li kon Seydina Ikrima mu ne damaa dégg Mawlaana Ibnu Abbaas Mawlaana Ibnu Abbaas ne man damaa dégg Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne yaqulu mu ne sami'tu nabiyya man Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu sami'tu dégg naa annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi waadil aqiiq yaqul ci xur wi nga xam ne mooy al aqiiq yaqulu muy wax ne ataani laylata aatin min rabbi fa qaala salli fi hada alwaadi almubaarak wa qul umratan fi hajja allah allah allah waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam niroowul ak waxu keneen wala waxu leneen mu ne ataanii di kël na ma allaylata biig aatin aji dikk min rabbi koo xam ne ci sama boroom la la bàyyee ko waaw mooy ki ma dikkal moom lool ci sama boroom la jóge loolu yonent moom du ci am dut te Iblis du leen dikkal buur yàllaa leen almaasuumoon lañ buur yàllaa leen ñoŋal gaa yi confondre nag ab yonent confondre seen bopp ak yonent ñoo dugg ci erreur jàpp ne ñoom hein bu ñu bu guddee lu ñu gis rek day wane na lu baax la alors que xamuñ ne yu bari Iblis a leen di wor day ñëw yor seen yor forme que ñu bëgg wala di leen wan ne lu baax ndekete yoo daf leen di pëtëxal waaw loolu nag manque sincérité moo la koy moo la moo moo moo moo koy moo moo mooy tax nit nit loolu dal. waaw yaa ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin manoo bokk nag ci ñu dëggu ba pare loolu di la dikkal waaw même bu la dikkalee sax du la lool buur yàlla dina dina def du la lool mais si tu n'es daf lay pëtëxal waaw iblis bés boo fi kiiwee mën naa ñëw feeñu la ah feeñu la ci ay meloog di la def loo yoo xam ne gis nga nga tàmm bu njëkk bi du ñëw rek wax la defal loo xam ne baaxul wala mu lay gis loo yoo xam ne da xëy gis ko nga foog ne lii nii ganaan kii man àgg naa ah man xëy li ah <laughs> àgg naa ndekete àggoo fenn laa wax waaw tàggoo fen kon nag yonent bi alayhi salaam mu ne ataan yi dikkal na ma aatin aji dikk min rabbi bu bàyyeekoo fa sama borom mooy am malaaka lay doon alayhi salaam fa qaala nee na mu ne ma ba ñëwee lii la ma wax kon buur yàllaa ko yebal ndax ñoom laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun duñu mooy buur yàlla mukk ci lim leen di digal wa yaf'aluuna tal lii kese la ñuy def lan la def maa yu'maruuna li liñ leen digal moo tax ku yor jikko jooju kenn du la gën topp ndigalu borom bi yow doo yëkkati doo teg doo gëmm doo xippi lu dul ci ndigalu lu dul nga am ci dalil bu leer comme li Sufyaan doon imaam Sufyaan doon radiyallahu anhu ha loolu la ku yor loolu moom kenn du la gën doo mooy yàlla te ndigali borom bi kese ngay ne moom kese ngay def léegi kon mu ne fa xaala nee na bi mu ñëwee dane lii de la indee jële ci borom bi salli nee na lii la ma wax ne ma salli fi hada al waadi al mubaarak wa qul umratan fi hajja Seydina Omar nee na yonent bi alayhi bi mu ñëwee xam nga lan la wax dane ma salli amr am ndigal la boo xam ne bu tukkee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala jullil la ko wax mu ne ko jullil fii hadha al waadi mubaarak jullil fi nga xamante ne mooy xur wi nga xam ne dafa barkeel waaw muy waadul aqiq fii ci Dul Xulayfa boo fi julli nag waqul te waxal mooy booy talbiya booy ihlaal li ngay armaal kon suñu boroom gis nga yonent bi aleyhi léppam wahyu la moo tax xoolal waqul waxal mooy booy ihraam li ngay wax mu ne ko umratan waxal umra fii xajja umra goo xam ne ci biirug aj lay dugg waaw umra goo xam ne fii xajja petit petit umra mooy le petit pèlerinage loolu waxoon nañ affaire umra waxoon nañ la moo gën a simple nit mën a def si gisoon nañ ko bañ koy wax kay noonu lañ ko waxe woon moom umra moom umra moom mooy li gën simple moom toog naan manuma umra moom vraiment <laughs> waaw mais nag ku xamul xamul de <laughs> waaw <laughs> man na yow yow dangay wax rek yow bon yow bon yow loolu sa kaa nga xam mais c'est pas trop facile c'est pas facile de waaw wax nga dëgg parce que bon ku xamul xamoo te diine kenn du ci aventure voilà kooku sax ku baax la ki ne manumaa umra baax na bu ko defee ñu xamal ko nan lay umra euh, jar naa rappeler umra mooy lan ñooy da ngay ñëw Makka ah mooy eh, eh, da ngay yéene umra mooy ziyaar umra mooy ziyaare ziyaare néegu borom bi subhaanahu wa taala gi boo ñëwee boo aksee ginnaaw sa yéene ah, nga tawaaf boo tawaafee boo tawaafee après boo tawa boo boo tawaafee da ngay def lii sa'i bi dangay ngay boo tawaafee après da ngay julli ci maqaam Seydina Ibrahim ah alayhi salaatu wassalaam boo paree foofu nga def sa'yu bayna safa wal marwati boo ci paree mooy jeex na waaw léegi yow umra nga loolu rek la loolu rek la léegi nag après nag karaw geeg yooyu après mais lii mooy acti moo tax affaire bi man nga koo def ci lu gaawa ah. man nag damaa masula wër kaaba gi mais gaa yi ko wër xam nañ ne loolu boo ko defee man ngaa gaaw après nga daal di ciy pare léegi nag mu ne kon waqul xajjat umratan fi xajja kon gis nañ ne kon guddi googu loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ko suñu boroom wax yu yónnee ndaw mu bàyyee fa moom dal di koy daal di koy wax loolu ne ko salli fi hadha al waadi al mubaaraki waqul umratan fi xajja ah loolu euh, loolu nag euh, al imaamul Buxaari raxmatullah alayhi bi nga xamante ne ci la ko indi daa am loo xam ne moom la ci teg daa am loo xam ne moom la ci teg beneenub xadiis mu ne moom al al buxaariyu raxmatullaahi alayhi xaddasanaa mu ne nettali nañu muhammad ibn abi muy sëriñam boobu li ñu ko fi gis bari na ah li ñu ko fi gis bari na bari na mu ne kon xaddatanaa nettali nañu muhammad ibni abi bakr muy muhammad di doomi abi qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu fudayl ibn suleymaan fudayl di doomi suleymaan ah qaala mu ne xaddatanaa muusa ibn uqba walla mooy càllale boobu rek liñ ko fa gis liñ ko fi gis daldi nay bari ah léegi euh, mu ne moom Fuday mooy Muusaa ibn Uqba menn menn imaamul Maghaazi bokk ci min a'immatil Maghaazi moom al imaam Muusaa ibn Uqba qaala mu ne haddathanii nettali na ma Saalim muy Saalim man Saalim ibn Abdillah eh, muy Saalim ibn Abdillah an abi muy Saalim di doomi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma abihi mu jële ci baayam mooy saalim moo jële ci baayam abdullah ibn umar hmm? radiyallahu taala ana lan la wax mu ne moom mu jële ci baayam anin nabi mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa léegi lan la wax mu ne annahu ru'ya wa huwa fi mu'arrasin bi wa huwa fi mu'arrasin bi dhil hulayfa bi batnil waadi qiila lahu innaka bi bathaa mubaaraka waaw mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa dafa gis dafa gis lool mooy dafa gis wowuwa te fekk boobu lan mooy xaalam lan mooy xaalam mooy dafa nekkoon fi nga xam ne wowuwa fii mu'arrasin fa nga xam ne mooy fala fanaan fa nga xam ne fala fanaan dañ ko mooy fam fanaan xam nga ab ab euh, nit boo xam ne day jël soxnaam fa muy fanaan dañ koy tudde loolu ah? bi dul xulayfa fa nga xam ne mooy dul fa nee na ñu ne ko lan la ko lam gis innaka bi batha mubaaraka yaa ngi yow de yaa ngi ci suuf soo xam ne yaa ngi ci pàkk boo xam ne mubaaraka bu baar barkeel la moo tax kon guddi googu yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu la fa gis léegi continuons ah keroog bi nga xam ne moom alayhi salaatu wassalaam foofu ci euh, waadul aqiiq wala waaw ci euh, Zul Xulayfa moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, xadiis bi ñu wax sànq ci ci Muusaa ibn Uqba imaam Muslim muttafaqun alayhi la hmm? moom itam soloo na ko ci beneen wàll goo xam ne insha allah dina ñëw ci côté boobu dina ñëw ci boobu ah yonent bi nag sallallahu bi nga xam ne kon ci la lool am mu xëy bi mu xëyee ah, mu julli fa tisbaar bi mu jullee tisbaar ba pare bi mu jullee tisbaar waaye laata laata muy dafa am benn xew-xew bu fa am beneen mooy dafa def liñ naan mooy al ishaar al ishaar mooy al ishaar wa taqlid lan mooy al ishaar wa taqlid nañu wax xadiis yi après buñ koy wax ñu daal di ciy ñëw al imaamu muslim raxmatullah alayhi dafa ne xaddasanaa Muhammad ibn al-Musanna dane xaddasanaa nettali nañu Muhammad ibn al-Musanna az-Zamin raxmatullahi alayhi qaala mu ne xaddasanaa Muaaz ibn Hishaam mu huwa ad-Dastuwaa'i ad-Dastuwaa'i qaala abi mu ne man sama baay moo ma nettali an Qataada mu jële ci Qataada an Abi Hassan mu jële ci Abi Hassan an Ibn Abbas moom muy Ibn Abi Hassan jële ci Mawlaana Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lamma ataa Dhal Hulayfati da'aa bi naaqatihi fa ash'arahaa fi safhatin fi safhati sanaamiha al-ayman wasalat ad-dama wa qalladaha na'layni thumma rakiba raahilata naka noonu la ko waa asxaabu sunan daal di solo mul al imaam Abu Dawud al imaamu Tirmidhi ak al imaam an-Nasaa'i ak al imaam Ibn Maaja rahmatullah aleyhi. kon Seydina Mawlaana Ibn Abbaas mu ne radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ataa Dhul Hulayfati ba nga xam ne. ci la dikk dal xulayfa fa la ci la ñëw dul xulayfa ah daa bi naaqate mooy lii nag da def laata muy commencer li nga xam ne waxoon nañ la ci mu mu mooy masala bu rëy bi ñu bi ñu war a gis dul xulayfa bala ñu fiy jóge waaw alhamdulilah mooy ana lan la yonent bi aleyhi salaam mais ihraamam lan la bi ma ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana ci lan mooy li nga doon wax est ce que moom la def mooy aj goo xam ne aj kese la mooy loolu la lool la talbiya wala boog mbir mi mooy xiraan mooy dafa boole aj ak umra sauf que umra aj sauf que actu umra yi day dugg ci actu aj yi ku ko gis da ngay ne ifraad la def alors que daa umra waale ci biir. ndax innamal a'malu binniyat wala boog dafa def li nga xam ne mooy tamattu mooy lan dafa def umra ba pare génn ci umra ji daal di dugg ci aj ji ban la ci def walla am na beneen ñu naan non mooy it mutlaq la def mooy dafa yéene yéene boo xam ne bu général la waaw doon xaar ndigal ci borom bi subhaanahu wa ta'ala après moom yéene yéene bu boo xam ne bu général la yooyu yëpp dinañ ci ñëw. loolu nag fii lañ ko mooy mooy laata nag muy def loolu laata muy armal te loolu après comme niñ koy gisee après bi mu jullee baar la ñaari ràkka mu matal juróomi julli yi nga xam ne moom la def zu foofu ci Zul Xulayfa parce que waxoon lañ la tàkkusaan la fa ñëw muy benn julli timis gée fajar ak tisbaar après ba mu jullee tisbaar bi ci jour bi ñu nekk ah ci lay deme nag continuer yoonam jóge Zul Xulayfa ila Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman moo tax ñun nag accès guñ foofu lii mooy juste yi nga xam ne aka am solo sunna gi laa ilaha illa dafa mel ni saxu en bokk na ci sunna yi nga xam ne bari nañu ko faat ñoo xam ne dañ koo rey di ma ne mais bala ngaa rey dara xanaa nga xam ne gis na ñu ne la waaw am na ñoo xam ne moom xamuñu ko du tout mais am na ñoo xam ne xam nañ ko bon manuñu ko loolu ñooñu taxul ñuy wax waaw ndax laa yukallifullahu nafsan illaa ma ataaha kooku taxul ñuy mais ñi xam ne xam nañ ko te man ko te defuñu ko wala boog sax ñàkk ko di jàngale loolu yi façon rey la parce que am na ñoo xam ne man nañ ko mais dañ koo xamut bu ñu ko xamoon def ko yow mi ngeen ko jàngal nga am ci ah, nga am ci tiyaabaay xamle ah hada jibrilu jaakum yuallimukum diinakum te da laaj yow imaginer bu dee ki laaj moom mooy am darajaay ki jàngale mais ki jàngale kon kon kay mooy sunna soosu nag la ñuy wax fii yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina mawlana ibn abbas dane yonent bi alayhi salaam lamma ata dal xulayfa bi mu dikkee dul xulayfa fii daa bi naaqati mooy ba li fi liñ fi wax yépp xew lii mooy bi muy waajal nag ci jour de mooy ca suba ga ba mu ci tàkkusaan ba fanaan fa ca suba ga lay wax dafa wooju ëndil ko li nga xamante ne mooy naagaam waaw xam nga wolof naaga lay wax mooy naaqa ci arab la jóge mooy gëléem hmm? gëléem gu jigéen bi léegi bi nga xamante ne ci lañ ko ko indil fa ash'araha fi safhati sanaamihi sanaamiha al ayman loolu mooy ishaar fa ash'araha ishaar mooy day nàccal fenn ci ci gëléem gi ci boos bi sanaamiha sanaamiha mooy as-sanaam mooy boos ah xam nga gëléem dafa am buxti ak Uraabiya bi nga xam ne benn boos la am ak bi nga xam ne ah buxtiya bi mooy ñaar day am ñaari boos boo seetee boo seetloo léeg-léeg ñu wane ko ci yenn documentaire yi bu dee du lu nit gis nii loo mën a gis nii euh, wala tax ci journal yi ñu waneel la fa ay ay mongoli boo seetloo mongoli mbokki jën gis xaan yi euh, seen façon généem yooyu ñu ci euh, tundra bi foofu da ngay gis gis nga ni muy sedde fu seen foofu noonu Mongolie yi ay côté Sibérie boo seetloo seen façon gëléem yooyu ñu yor nga xam ne ñaari boos lay doon wute nag gëléem yi nga xam ne ñoo bari ci comme ay Mauritanie ak ay ay Makka yooyu waaw loolu nag mooy boos yi mooy loolu di nekk ci kaw te yonent ma lay saar saam doon ko melale jigéen gi nga xamante ni day meesu ki yokku karawam ah? mu ne boo leen gisee ñuy cokkos cokkos di di di di di di di di di jaayu ah dañuy dégager ngir fitnaal nit ñi kese ndax bu ñu yeewoon seen néeg du ñu doxe noonu ku ci nekk sa néeg kese doo doxe noonu boo nee sa kër kese doo doxe noonu pire ñi ci am jëkkër sax façon doxin boobu ñuy charmer gaay ci biti xanaa premier jour yi premier jour mariage yi ba mu jeexee jeex na léegi yow charme na la ma am yow pare nga bàyyil may charme mbedd mi waaw mooy noonu ñuy dox ah maa ilaatun waaye nag mu mi dañoo jéng ci seen bopp mais dañuy jéngalaate waaw mais ni ñuy doxe mooy maa ilaatun waaw noonu la de dañuy jéng di kokos kokos kokos bu ko defee bopp gaa yu faible yi nag di yëngatu waaw mooy bim naan seen bopp yu na ka asnaamil euh, euh, euh, day niroog boosu ah gëléem yooyu loolu la woon loolu mooy boos foofu nag lañ ngay nàccal dinañ la wax léegi dinañ la wax léegi lan mooy xikma bi ñuy def loolu ah noonu la def loolu mooy al ishaar après kon mu ne biñ ko ndee naagam fa ashaaraha mu defal ko lool fii safhati ci wenn wàllu sanaami sanaamiha ci boosamal ayman bi féete ndejoor ndax lan sayyidatu Aisha kaana rasu kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu tayammuna fii ak wane ci ay mbiram yépp waaw mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha yonent bi alayhi salaam de daf ko yéemoon mooy dafa soppoon lool ak tayammuna mooy lépp lu muy def di ko tàmbalee yu ndejoor yu barkeel yépp waaw buy lekk mu ne lekkal ak sa ndejoor yaa gulaam kul bi yaminik non samillah allah samillah tuddal turu ki nga xam ne mooy allah booy lekk wa bi yaminik te booy lekk lekkal ak sa ndejoor sa main droite waaw danga ñëw ci restaurant bi gaa yi ñoom ñu jël fourchette bi teg ko te li ngay lekk moom paaka ak fourchette kese la ñu jël fourchette bi teg ko sa main gauche côté sa main gauche paaka bi ñu teg ko sa main droite yow boo ñëwee yaay jàllar bi yi waaw booy dagg sax man nga moo te dagge ko dejoor sax moo gën boo paree nga jëlaat nga teg jël fourchette bi sa main droite dejoor di càpp di lekk ndax boo ko deful di jaay naan oh ma ko deful gars yi bon ça c'est un dîner chic bon trop danger trop d'enjeu ay enjeu mënula rëy rëy ba gën a féeti kaw sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam en plus li gën a graw mooy loolu nga ñëw bàyyi fi sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan enjeu ban est-ce que ay yujadu enjeu ba'da sunnati rasulillah est-ce que ginnaaw sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam enjeu amati na fenn ah kon mooy noonu ngay def léegi gars yi buñ neen nii yow en tout cas loolu seen problème la li yéeme nag mooy lool sax bu dee euh, restaurant kaafir sax mën nañu xalaat loolu wala boog réew moo xam ne sax ay kuffaar fa de mais na ngay ñëw mel ni biir Dakar nga yóbbu restaurant di tege ngeen di noonu ngeen di euh, mise en place kii bi ngeen defee ko noonu serveuses yi ak serveurs yi bu ñëwee noonu la ñuy dóori affaire yi mise en place kii bi balaa gaa yi ñëw jël fourchette yi teg fii jël ci ndejoor bi te loolu ngay capte leer na la lekk woo paaka kon ko ci ndejoor ndax seytaane mooy lekke càmmoñ am na ñoo xam ne jàpp nañ ne bala ñoo wane ne ils sont modernes nga gis leen ñuy lekke càmmoñoo ko naane càmmoñ dañoo xamul ndax ñu ngi roy seytaane ah, ndax foo rayab sunna rek ak bid'a nga fay nga fay dekki kon yonent bi sallallahu alayhi loolu def léegi kon ah, moo tax ndax parce que dafa soppoon mooy fi mu fi mu fi mu nàccal mooy fi féete côté ndejoor bi ndax ndejoor mais lool mooy lu tuuti ngay nàccal bu ko defee marque lay doon marque lay doon te dinañ la wax après dinañ xaar après loolu mooy ishaar ci côté euh, euh, euh, boos bi côté bi féeteeg ndejoor waaw léegi mu ne moom ki nga xam ne mooy Seydina Ibn Abbas wasalat addam mooy a ah, deret gi mooy def na ko nàccal na ko ba deret ji génn waaw wa qalladaha na'layn mu daal di koy takkal ñaari lu ñaari carax loolu mooy ak taqlid bokkul ak li ñu naan damay copier diw bokkul ak boobu waaw naan la taqlid moom taqlidul ama baaxul waaw mooy suivisme aveugle mais loolu ça dépend kan kan ngay wax mooy du lu ñu joyal bien sûr bu dee ko xam la moom taqlidul ama baaxul ci yow surtout bu dee mooy boo xamee lumière la yàlla nag bu la jox lumière manoo ñëw fay lumière bi toog naan garaawul lu waay wax rek ma ne baax na déedéet da ngay sa lumière mais ki nga xam ne laa budda mu tax it kooku foog mu tax parce que amul moyen wu xam ne moom kii nii lii muy lii wute na ak lim ñor a def xamu ko dañu koy seetal koo xam ne premièrement ak kell teem daal gis nañ daal biti moom ku ku topp sunna la te xam-xam am na ko di góor góorlu lépp ñu ne la yow nekk koo xam ne vraiment mujtahid ñu ne la toppal diw mu ngi mel ni man buñ ma nee toppal ma euh, ki al imaamu Malik yooyu man mooy aw ma problème parce que kiñ ma toppaloo kiñ ma moo tax bu nee lii de àtte sàngam ma ma ne ne ah man moom man moom loolu laa d'accord mooy bu dee aw ma benn capacité mooy loolu lay def waaw loolu bu ma demee ci sama kanamu borom. mu ne ma lan moo tax nga doon topp diw ma ne la ah ma ne ko borom bi de subhaanahu wa taala yaa noon wattami sabila man anaba ilay toppal yoonu ku jëm ci man koo xam ne dafa dafa dellu di ñëw ci man te nag kiñ ma topploo de ki nga xam ne moom laa doon topp critères yi lii wa ma topp ko mooy topp ma ko ndax moom mooy diw topp ma ko ndax mooy daa topp ma ko ndax aw santam topp ma ko ndax fi nga xam ne fa la bokk déedéet dama koo topp ndax cellte ak xam-xam gi nga xam ne moom lañ ma ne moo ne ci moom te roy yonent bi sallallahu lañ ko xamee man nag bu ma ko doon topp du moom laa topp mais sa yonent laa topp jeex na jeex na kon ah mu def li nga xam ne mooy mu solal ko mooy euh, wa xalladaha naa lay ni mooy affaire bi mooy naa lay ni yooyu daf koy takkal mooy daf koy takkal summa ginnaaw gi rakiba raaxilata mu dal di koy mu dal di war war waayam ba nga xam ne décriroon nañ nan la mel waaw waxoon nañ la ko te waxoon nañ la mooy wa kaanat zamilata amul woon liñ naan comme léegi li président yi am waxuma la président la ministre yenn ministre yi bu ñuy dem fenn nga xam dafa am oto yoo xam ne ñooy topp ñooy ñoo koy ñoo koy jiitu yóbbu logistique bi am na avion comme avion ay Air Force One c'est daanaka xataa kudd yi ñuy lekke foofu fañ jëm sax en en dehors des États-Unis gaa yi ko yóbbaale cuisiniers yi lépp ñu yóbbaale ngàndum logistique yonent bi aleyhi salaam newul woon ci yooyu bagage yi mu doon yóbbu makk ngir dem aji lépp ci gëléem gi mu war amul beneen gëléem gu ko topp boo xam ne dañ naan bii moom moo yenu matériel bi déedéet moo tax mu ne allahumma hajjatan laa riyaa fiha wala suma allah buur yàlla maa ngi ñaan nga defal ma ko aj goo xam ne amul ngistal waaye amul déggtal allah wa qad buur yàlla def na ko bu yàgg <laughs> allahu akbar hein kon lii mu takkal dàll yi mu takkal ci carax yeeg yooyu mooy euh, wala nañ nañ indi benn xadiis ba pare al après ñu ñëw ci lan moo taxoon yi ñu koy def euh, euh, Seydina Seydina wa Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu taala anhu dafa nettali Euh, ci xadis boo xam ne al imaamu muslim soloo na ko waaye al imaam abu euh, al imaamul buxaari imaam muslim boo demee ci sunanu al imaam abu daawud na ko noonu al imaam al bayhaqiyu rahmatullah alayhi daal dina koy soloo ah ca sunanul kubra euh, mawlaana ibnu umar radiyallahu anhu fekk muy wax bon ci wàllu aj dinañ ñëw ci côté boobu ah <laughs> côté lan armaaloon mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam a tamatta rasulullah fekk imaam al-Layth la jaar an Uqayl an az-Zuhri an Salim an abi al imaamu Layth ibn Sa'd imaamu ahli Misra muy imaamu waa waa Égypte an Uqayl an Zuhri Uqayl jële ci al imaamu Zuhri an Saalim mu jële ci Saalim di doomam an di doomu kan an abihi ma doomu Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma an abihi mu jële ci Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anil jamii mu ne tamatta'a Rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaam dafa def tamattu fii xajjatil wadaa bil umrati ilal xajji wa ahda fa saaqa ma'ahu al hadiya min dhil xulayfa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de tamatta dafa def tamattu ha mu ne kon tamatta rasulullah yonent bi alayhi salaam dafa def tamattu mooy umra ak aj la def. fii xajjatil wadaa kañ mu ne fii xajjatil wadaa ca ajam nga nga xam ne mooy aju tàggatoo gi waxoon nañ la côté bii que ne yoon saxaaba yi bañ doon gis turu aj gii que ne ñoom ci seen bopp dañ ko doon woowe xajjatul wadaa nañ la te yooyu yëpp ñu ngi woon ci saxi bi benn gi ci saxiixayni ne fii xajja kon ci xajjatul wadaa bil umrati mooy dafa mooy lool la ihlaal umra la def ilal xaj daal di jëm ci aj gi wa ahda mu daal di def mu daal di joxe hadiyu yi mooy mooy lan fa saaqa maahul hadiya hadiyu mooy ay gëléem wala ay xar ay gàtt yoo xam ne dama leen di waajal ngir yóbbu ko Makka ngir yóbbu ko ca Kaaba ga ñu fa ñu ñu ñu daal leen rendi foofu daal leen saraxe ci way ñàkk ñeeg ñoon dinañ ñëw tamit ci côté boobu incha allah bu ñu fa àggee ndax àggaguñu Makka ñu ngi Dul fa bi ñu génnee dina yàggu léegi loolu mooy hadiyu moom laa doon wax ne sunna la boo xam ne daanaka dee na ci ñu bari mooy ne aajowul woon dem fa ah yonentu saa salaam comme li sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax mooy ne yow mi naan boo man c'est que dañ naan la même boo ajiwul man nga koo def bu dee am nga mooy man man naa dëkk senegal toppatoo ne boo comme jële ay xar wala yooyu Sénégal ba foofu day day compliqué mais Medina man naa faa jënd wala boo ko euh, fële ca Xaybar man naa faa jënd ay ndax yooyu ay ville yu existe ba léegi Tabou <laughs> si province de Tabou boo demee euh, Hijaz foofu noonu am na province de Tabou dañ doon gis ghazwatu Tabou mooy ne yooyu noonu mooy man nga nga ne mooy ci ville yooyu mën nga ñëw ne man li may def wala moo dem man ma faxe ut ay éleveurs yoo xam ne xam naa ma contacter kenn koo xam ne xam naa ko fa est-ce que di nga ma mën a lijjantil ay xar yoo xam ne wala ay gëléem wala yooyu nga xam ne pour ci aj gi ñu yóbbul ma ko ci ci Kaaba ga buñ ko fa yóbboo comme ça ñu rendil ma ko foofu ma def ko yéene ko ngir fuqaraa yi ngir suñu def ko li wajhillaahi taala loolu woo Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na te xadiis mu ngi ci saxiix yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon ne Medina la doon nekk ah di yónnee hët yu ñu koy yónni jël ay gàtt yoo xam ne moo leen di waajal ak ay gëléem def leen ishaar ak taqlid bi ñu wax léegi mooy mu nàccal ci ba xàmmee ko ak tamit am yum leen takkal nga xam ne day visible mu yónni ko taddu mooy taddu bàyyi lenn li nga xam ne moom lañ tere waa yi nga xam ne mooy armal loolu moo tax euh, keroog maa ngi naan affaire tabaski euh, parce que laa aj la ñuy wax mais affaire tabaski il faut ñu ñu ñu brosser ci tuuti après parce que euh, dafa amaane so am na solo lool mooy parce que rendi gii ñuy wax ak hadiyu yi loolu tekkiwul ne man bu may aji kese la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon nekk Medina di yónnee ay hadiyu te du tere li nga xam ne moom la ñuy tere ku aj ki nga xam ne moo armal doonu ci woon bàyyi dara. mooy du la tere parfum wu man bu ma ko yónnee nekk fii biir Lyon walla ma nekk fee biir Saalum wala ma nekk Égypte yónnee ay xar wala biir Jordanie wala yooyu yónnee walla sax même xatta biir biir biir Arabia Saoudia ma ne fa yónnee ay xar wala ay gëléem yooyu ngir ñu yóbbul ma ko mag man ma nekk sama kër ajuw ma loolu teew ma parfum wu mooy du haa bu dee waa ji ak moom ba mu armaale dañ koy tere parfum yooyu man nag kon duma ko déedéet yow concerné wu la loolu mooy sunna bi nga xam ne daanaka daanaka moom man bokkul sax ci ngay dégg daanaka mooy hadiyu yi hadiyan baaliral Kaaba boobu alxuraan di wax moom kay baaliwul fen ñun moom suñu yos mais dañ koo mais bokkul sax ci circulation bokkul sax ci liy circuler loolu nag sunna la bu rëy rëy rëy ahya allahu man ahyaaha yal na buur yàlla gina dundal xolu ruuxu képp koo xamante ne nii dundal na ko waaw léegi nag euh, kon Seydina Mawlana Ibn Abbas mu ne kon yonent bi alei satu salaam dafa def tamattu ah non Mawlana Ibn Umar wala Ibn Umar radiyallahu anhuma tahajjatul wadaa kon wa ahda mooy mu génne ay géléem yoo xam ne moom la yóbbaale woon ngir ñu rendi ko fa kaaba ga daldi koy saraxe hein foofule mu ne fa saaqa maahu lhadya min dil xulayfa mu daldi mu daldi conduire mu daldi wommat al hadiya mooy hadiyu mooy li ñu wax sànk géléem yi mu yóbbu gàtt yi mu fa yóbbu fan la ko jëlee mu ngi ko min zil xulayfa zil zil xulayfa la jële kii la ko la ko fa la bàyyee koo dem yóbbu ko mag ah zaadaha llahu sharafa léegi nag bi nga xamante ne léegi nag mu des waa euh, li nga doon wax sànk doo ci ñëw wala ngaa tëj dooma wax lan moo tax ñuy def loolu bala ngaa tëj mooy taqlid bi ak ishaar bi moom lu muy jariñ dañ naan la bon ta euh, loolu masoon nañ ko tudd gest euh, non non ci siira fo si si si si tuddoon nañ ko bi ñuy gis <laughs> tarjama xoola fan nga koy fekk tarjama sayyidina Ali ibn Hatim radiyallahu anhu nga sariya Seydina Ali lañ gisoon mu demoon ci ñoom waa toy après ñoom bon ba histoire bi après gisoon nañ euh, nan la nan la duggee ci l'islam moom Seydina Ali ibn Hatim at-Ta'i radiyallahu anhu foofu wa tuddoon nañ foofu parce que moom seen tribu bi ay agresseur daa bari woon agresseur ba mu naan ay ba mu doon waxtaan ak yeneen tubaab saaf saaf gaa ñëwoon di ko jàmbat ñii di ko jàmbat alfaaqa ñàkk. ñee ñoom di ko jàmbat insécurité bi nga xam ne mooy reñe ci seen seen gox yi waxoon nañ la bu kenn foog ne agression léegi la am temps yonent saa salaam amoon na ay agresseur waaw amoon na ay agresseur gaa yi ñëw di ko jàmbat di ko wax lool mu xool Seydina Adi ne ko yaa temps ata ata'rifu al-hira mooy loolu te gisoon nañu euh, kañ lañ doon wax non non non parce que euh, euh, est-ce que xam nga la grande métropole de Hira ne woon te côté Perse ya dir mais ay kii wu arab la woon mu ne ko ah dinaa ko dégg nag waaye masuma faa teg sama tànk ma faa dem de bi mu koy wax naan la in taalat bi ka xayaa la in taalat di ko wax ay mbir saa bu waxee mu naan ko la in taalat bu bu saw fan bu la buur yàlla guddalee sa fan bu sa fan guddee di nga gis lii wëg lii boobu tuddoon nañ ko ba ñuy def tarja woon nañ ne ñoom ñii ay agresseur lañ moo tax ba mu ba yonent saa salaam ne ndaw si dina jóge alxiira ñëw wër kaaba gi mooy tawaaf ko te du ragal dara laa taxsha shay'an illa Allah du ragal dara lu buur yàlla maa ngi doon wax naan ah, samam xel man at yi ah yeneen saa ah, yi na doon waa jamono jooju moom les grands agresseurs de ma tribu de toy mais fu ñuy ne ah <laughs> questionnement la woon boo xam ne da koo jaaxaloon ndax jamono jii agression yi waxoon nañ la temps yooyu que ne loolu nag mooy digub yàlla ak digub yonentam sallallahu alayhi wasallam gis nga booy analyser kese teg ko ci xel doo moo moo moo doo gëm moom non doo gëm danga naan noo lii lii c'est matériellement impossible waaw ah, alors kooku daa fekk amul al iman la foi moo tax mais bu ko amoon dina xam ne xam tamit buur yàlla mi nga xam ne moo mën a def lu ko soob ci tarfatal ayni wala lu ko gëna néew mu soppi mbir yi jàllar bi mbir yaa muqallibal qulub ah moom ni jàllar bi mbir yi di jàllar bi wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas naka noonu rek la bési nan nii rek moom moo koy gàllar bi di ko wëlbati entre nit ñi kon loolu nga xam ne yomb na mooy li taxoon ñu koy def mooy ne euh, dafa amoon agresseur te agresseurs yi dañ doon wër gaa yi nga xamante ne nii dañ doon wër gaa yi nga xamante ne nii agresseurs yi nekkuloon ñoom kese de mooy dañoo bari woon dañ doon wër xam nga mooy xam nga gars yi yow yaay nekk sam réew sa sa village toog gars yi razzia la mooy ñëw rek songol <laughs> ah yonent saa salaam ci boppam muccul ci loolu ah ghazwatu Safwan lan moo ko waraloon maanaam tee ngaa ñu dugg ci lii ngay wax tee ngaa bañ a rappeler yoo xam ne man Safwan ça me dit quelque chose man non yow moom ñeme woo maa wax ça me dit quelque chose moom non loolu moom ñeme woo ko moom ça me dit quelque chose nga tollu Safwan ghazwatu Safwan waaw <laughs> ah, ghazwatu Safwan ça te dit quelque chose loolu kay warul woon warul woon demee noonu da ngaa waroon répondre ci saa si nga am ça me dit quelque chose. <laughs> alors yii bee teeg ah, waaw waaw loolu de moom maa koy fàttali ma ne voilà mais da ngay jàpp affaire yi nag <laughs> parce que c'est pas pour di déglu muy naaw wala di kii muy naaw da takk déggoo sànq ñu naan la adlun yarwihi adlun daabitun an mislihi ah dëkk yi soloo daa war a jëlee mu nekk adlun ku wóor daabitun te a takk an mislihi mu jële ko ku mel ni moom boo mënula takk kay dabtu xalbi wala dabtu kitaab wala dabtu enregistré nasxa affaire yi loolu lépp ci dabt yu bees yi la bokk moo xam nga vidéo ko mais sauf que bu dee <laughs> bu disque dur ba nee pëm ne moom mooy yàqu na moom yow dootoo fiqa dootoo te bala ngaa nettali koo xam ne balaa nettali fokk mu déglu mbir yi bu bu bu fichier ba rey reyewoo yàqu kooku dootul fiqa wala ay waxam dañ naan kañ la ko lool dal ñu xam kañ la dootuñ nangoo nangooti ay waxam à partir de boobu <laughs> comme ni <laughs> boroom téere bi lakk rek moom itam jamono jam lakk la ñuy xool comme que moom li muy doon jàngale yëpp ci téere bi la ne téere yi lakk na ah disque bi naaw na ah affaire bi grillé na carte mère bi xaw ma <laughs> c'est trop tard récupérer na euh, ex interne bi disque dur interne mais xaw ma nu doon def mu wadd tasaaroo ah ñu dañ koy classer moom waaw à partir de bés boobu lam lam lam yu'ad min min min min siqaat kenn dootu ko boole ci siqaat waaw dañ naan la gis nga gaa yooyu ni doon def dañ doon agressé dañ doon ujaaj yi sax gaa yi ñenn ñi gaa yi mooy danga doon toog ci kër ñu ñëw ñu waxoon waaw yeneen saa salaam course voilà mooy ghazwatu Safwan lañ doon wax muy Badr premier mooy course ibn Jaabir mu junu tuub radiyallahu anhu lan la defoon temps yi ak i ak i gàngooram ak i gaayam dañoo songu caawa Medina noo raafal ay gàtt yi nga xam ne ñoo ne woon foofu ndaw yoneen saa salaam génn di leen topp gaay rëcc ba mu ñëw côté Badar noonu gaay rëcc mu dellu woo lañ naan loolu mooy yoneen saa ci mboppam yooyu rëcc ci woon yow bu dee nit ñi ñooy def loolu imaginer nag sa village ngay nekk ñu def loolu lan ngay xalaat nag nga yor ay gàtt nag di dox di di di di moom ci àll bi ci désert bi mais gaay dañ moo tax gars yi doon obligé seen kii ñuy ut ñoo xam ne ñoo leen di aar war wala di ut ay accord yu bari ak yoon yi ñuy jaar fexe neexook ña fa ne bu ko defee ñu assuré wu seen seen route commerciale yi euh, lii nag dañ ko doon def taqlid beeg ishaar bi dañ ko doon def ngir lan ngir bu ko xanaa agresseurs yi nga xam ne malgré nag li ñuy agressé yépp nag li jëm ci wàllu màkk nag Kaaba ga moom dañ koo mas a waaw xatta abu jëlin même abu jëlin sax armaaloon na kaaba gi d'une manière ou d'une autre waaw waaw mooy ne malgré li ñu kàccoor kàccoor le grand agresseur mooy kaaba gi nag dañ koy dañ koy kii mooy ni ngay gise rek kàccoor yu mag yi buñ demee yenn lii yi da ngay foog ne sax mais xanaa dootul kii te pourtant bu fii génn léegi di continuer ci caay-caayam gi mu ne woon moo fi dàq kii mais bu ñëwee fii nga naan yee waa ji changé na alors que moom la ndax trêve yi nga xam moom lañuy def noonu léegi nag loolu nag moo tax ñuy def lii ngir ñooñu bu ñu ko gisee hein bon amaana buñ ñu gisee lii daraay daraay boobu ngëm yàlla fàtt mu fàttali ne ah bon agresseurs yi moo yi xar yi wala gëléem yi buñ leen laal parce que gis nañ luy wan ne ca Kaaba ga jëm ndax lool buñ ko gëree buñ ko def wala dañuy xam ne lii marque la pour ñu xam ne lii ca Kaaba ga jëm loolu moo taxoon mooy xikma bi ne woon ci loolu. mais nag sunna la boo xam ne amul nga ne bon loolu dañ na léegi wax ji mooy mais loolu dañ na mais léegi bon peut-être ko loolu amatul mais léegi est-ce que dañ dañ naan la dañ koy def tey mooy sunnaay naa sallallahu alayhi wasallam hein mooy affaire bi tax tax ba dañ taxul ñu dindi ko. ah fii taxayuru zamaani bi taxay taxayuru ahkaami bi taxayuru zamaani wal makaan du ci daw mu ngi mel ni waa ji naan ma mu ngi mel ni nga ne woon bon attends julli dañ wàññi julli suñu waroon waxoon nañu li tax waaw ah fa ida darabtum yaa ayyuhalladhina amanu ida darabtum ah fil ardi fa laysa aleykum junahun an taqsuru min as-salaa in xiftum an yaftina an yaftinakum alladhina kafaru ndax ñoom kat yéeféer yi masu duñu deñ di nekk ay noon yu bon ci jullit mu ne yéen gëm yàlla bu ngeen nekkee ci voyage fa laysa aleykum junahun an taqsuru min as-salaa mooy amul problème man ngeen a wàññi seen julli yi mooy tàkkusaan nga def ko ñaari ràkk au lieu ñeent tisbaar nga def ko ñaari ràkk au lieu de ñeenti gée nga def ko ñaari ràkk au lieu de ñeent ah mooy am ku ko def baax na moo gën sax moo gën ndax loolu la yeneen saa salaam ma sa def mais kooku liñ na ku matal lañ naan baax na mais ku moo gën baax mu ne amul pro in xiftum kañ ngeen def loolu ndeem bu dee da ngeen ragal an yaftinakum alladhina kafaru ngeen ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi daal di leen euh, daal di leen fitnaal daal di dal seen kaw profité ci yooyu kon dañu gisoo ne loolu la moo tax ba ñu doon gis waaju wàññi julli côté wob la woon yéeféer yi naan gaay am nañ fi julli yoo xamante ne nii ak ak euh, mashru'iyatu salaatul xawfi tamit ah mooy salaatul xawfi ak yooyu ak salaatul musaa'ifa ah di dóorante bomb nekk ci kaw F16 bi di bombarder tey julli waaw wala nekk sous-marin bi nucléaire bi wala beneen tey julli yow en tant que en temps de guerre wala ngay dàqi koo xam ne moom fokk ñu dàqi ko ndax ak ak mbonteem tar na ngay conduire daan Allah waaw topp ko mu génn muy waaj a génn frontière te booy koy topp bo bo waxtu yu weesu da ngay <laughs> waaw ah mooy topp bi atta salaatu taabi'i léegi nag mat boo bi lu muy def bu dee mooy kàcc <laughs> kàccoor bi ah moom itam day julli ah <laughs> waaw ah jullit mën naa nekk agresseur ah jullit mën naa nekk góor jigéen mën naa nekk leneen mooy loolu dafa am teewul mu nekkul jullit génn bu ko ci daayiratul islaam waaw lii la ciy génn mooy li la ci dugaloon léegi kon mooy bu ko defee agresseurs yi dañuy def yi bu ko defee buñ gisee lool ñoom respecté nañ yooyu buñ ko gisee bu ñu ko laal loolu nag sunna la joo xam ne dafay sax ba léegi waaw loolu moo doon xikmaay affaire bi mais day sax dañ koy def ba léegi ndax lan lenn niruwal ak jëfu yonente saa salaam te mooy sunnaam te nii la ko defe woon ñun noonu lañ koy def mooy ne ni mo loolu loolu mooy sunna si waaw mu ngi mel ni rek waa ji taxaw naan ma non bon jigéen joo xam ne dañ koo fase quand même jooju xam nga dëgg la bokk na ci saje si ci eh, kii yi mooy bu ko defee ndaw si mu leer ne moo ëmbut nga ne noonu léegi quand même on a des kii quoi nu mu dañuy dem fee rajo ko wala ñu def ay test yoo xam ne test de sang wala même mu dem ci gynéco bi mu teg ci biir bi yoo xam ne day wan ne est-ce que am na doomam déet wala yooyu mais bu ñu ko def fee mu gis ne kiiwul mais pourquoi muy xaar trois muy muy xaar ay ay ay ay kii di xaar bu dee koo xam ne loolu ça dépend ci façon jigéen ñi comme niñ la waxoon ah eddaay jigéen ñi dafa wute lan moo tax mu fiy xaar ay règles ay trois fois pourquoi. pourquoi te xam nañ ne kon looloo taxoon moo tax loolu ñu ne la loolu ke mais ak jaamu yàlla moo ci ne te tamit du loolu kese kenn du lañ naan la xuz te te te te te buxuus jëlal say kii ak say tajribaat ak mooy say say analyse ak yooyu yépp jëlal nga teg mais loolu teewul ndaw si day jàpp idda même bu dee fukki téeméeri médecin nee nañ biir bi dara newu ci loolu loolu lii mooy sunna yonent bi saa salaam doone taxayuru zamaani bi taxayuril makaani bi taxayurul ahkaami bi taxayuril zamaani wal makaan du jàll fii loolu moo tax euh, qaayda nga amut ab règle benn affaire la mais comprendre ko beneen affaire la xam fan kañ lay dox ak kañ la lu dox <laughs> waxoon nañ la ay euh, taxayurul ahkaam yooyu fi muy fi muy dox si muy cas yi nga xam ne yu mel noonu lay dox waaw comme yi nga xam ne moom ça dépend mooy euh, liñ naan al aadatu muhakkama ak yu mel noonu réew moo xamante ne nii ku jël sa mbir dugal ko sa biir kër yaaw daanaka moom mooy ja mooy tëj nga ko wottu nga ko wala sax ku jël magasin am nii julli jot nga génn bàyyi ko noonu rek le fait que sa marchandise ci magasin bi loolu dañuy jàpp ne mooy waa ji denc ak denc la kooku ku sàcc loolu dañuy dagg sa loxo alors que bu dee ndakaaru ku fi bàyyi sa magasin dem bàyyi ko noonu waa ji ñëw jël dem yoonam kooku kenn du dagg loxo buñ ko jàppee waaw kenn du dagg loxoom nag waxuñ ne loolu c'est un appel à l'impunité à waaye on fait l'apologie de du vol waxuñu loolu tagguñu fi kàcc neewuñ gaay ay eh, ñëw leen soyez des voleurs soyez des nekk leen ay tojemaan déedéet loolu waxuñu ko de nekk leen ay sàcc mooy ne waa ji loolu noonu moonu sàcc ci l'islam étymologie dafa am solo parce que daa am lu ci manqué mooy denc gee fi amut yaa ko tey wàññi ah biir sàndaga gi biir kolobaan gi nga xam ne saay nga ñëw bàyyi sa magasin dem te waxoo kenn mu surveiller la ko waa ji dugg ndugg ba doyal dem yoonam bi muy génn ñu jàpp ko waaw dinañ ko jàpp teg ko ay daan mais nag kenn du fi dagg loxoom <laughs> parce que yaa tuju woon sa affaire bi ah <laughs> wolof yi nga xam ne <laughs> gars yi sérieux wuñ dara ah kon mooy taxay mooy ne loolu moo taxoon lu koy def mais sunna la boo xam ne baax ya dafa des léegi euh, euh, ci wàllu taqlid bi ñu jeexale benn affaire mooy ne lii yonent bi sallallahu alayhi moo ko gis nga moo lii day wane te loolu la imaam al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullah alayhi mu indi xadiis bi euh, mu ne lii nii de lii nii xadiis bi day wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko defal boppam ci loxooy boppam waaw mu ne wa hada yadullu ala annahu alayhi salatu wasalaam wa taqlid bi yadihi al fi hadhihi al badana wa tawalla ishaara baqiyati al wa taqliidahu ghayruhu waaw fa innahu qad kaana hadyun kathiir imma mi'atu badana aw aqall minha wa qaliil ah mu ne lii de dañ ciy jànge ne day tegtale ne kon yonent bi sallallahu alayhi ci boppam en naagaam benn am na ci benn naagaam yi bokkul ak moom bi mu war de ndax du boobu def ko hadiyu mooy am na ci naagaam yi leer nañu ne kon am na ci naagaam yi minimum boo xam ne moom moo ko defal bokkam ci loxoom bu tedd bi moom sallallahu alayhi wa sallam yi ñi des nag ñeneen ñee ko mooy ñeneen ñoo ko defal parce que gëléem yi dañoo bari woon dañoo bari woon te dinañ gis ñaata la ak moom ñaata la ci rendi ak ñaata la ci locc walla locc ak naxru te Seydina Ali ñaata la ci continuer waaw loolu dinañ ci ñëw insha allah moo tax mu ne ah moo tax mu ne euh, imma mi atu badana amaana soit cent la woon wala lu ko gën a néew tuuti waaye dinañ gis ni affaire bi dinañ ñëw ci exactement ñaata la woon insha allah léegi fii lan lañ fiy jànge mooy ne nekk am yu yërmande amug yërmande nekk koo xam ne ku fees dell yërmande la dàqontewul ak rey xar yonent bi alay sax sama doon rey xar de yonent Sayyidatu Aisha nee na ñaari xa kuy yi nga xam ne moom moom moo moom na kuy yi mu ko ëpp yërmande ci ku yàlla bind waaw loolu wane makaarimul axlaaq ñu naan bon waa ji bon rendi xar moom bon ça vraiment bon euh, loolu man sama yaram bi day daw ñu jàpp ne. ñooñu fii mu ne ñoo gën a kawe dara lañ kawe loolu matadi la ñàkk mën a rendi xar matadi la dug mat ñàkka lii day ware ne li gars yi naan ay torture des animaux xaw ma lan loolu teg loolu mooy lii nii bokk ci yonent saa salaam kenn ginu ko woon xam li nga xam ne mooy li mooy ki jàngale li jaadoog li jaaduwul Seydina Abdullah ibn Omar ci boppam nee na man parce que Médine dafa gis benn waay gaa yoo xam ne dañ doon lan jàppoon ay pigeon xaw ma yu mel noonu takk leen di leen mbugal mu gis leen rek daw fekk leen xa gaa yi daw affaire bi metti ko parce que yonent bi sallallahu dafa tere ñuy mbugal animaux yi waaw day tere ko mbugal animaux yi fekk na nit taxaw yéeg géléemam di waxtaan mu ne ko wàccal dangay dem wala nga wàcc parce que toog ci kaw di ko diisal tey waxtaan sa waxtaan woo xam ne mën naa ñàkk mais nga wàcc moom mu noppalu ko bopp ah mooy gis yërmande yi mu kii woon di wax gëléem yi ñëw di di prendre ci moom comme ni ñu ko gisee woon gëléem ga na Abu Abu Bakr doon wax ah yoneen saa salaam moytul parce que gëléem gi dafa màmm de mu ne ko bal ala rislika anta ya Ababakar mu ne ko yow lay wax attention taxawal moytul gëléem gi bi ñëwee ba yonent saa salaam yonent saa salaam dafa sëgg mu mel ni ku koy déey après ci la jóg wax gaa yi nga xamante ne nii ñoo ko moomoon wax leen li tax gëléem gi seen gëléem gi màmm d'accordatul nekk ko di bajantoo ko bañ seen ndigal mais malgré loolu yërmande gi mu doon am ah, ba xamal ñu ne am na jigéen boo xam ne dañ koo dugal safara parce que ci muus boo xam ne da koo jàpp yeew ko tij ko fee joxu ko mu lekk te bàyyiwu ko mu dem fori ji uti lu mu lekkal boppam ba mu faatu mu xamal ñu ne waa jooju ba safara la jëm ah moom moom ñu xamal tamit këne ndaw soosu nga xam ne ku doon jaay boppam la te bokkoon ci banu Israël nga xam ne moom la ko sauvé mooy ba mu gisee xaj bu mar moom mu sonnoon ba am ndox ba pare mu gis xaj bi di daw di tàllal lam nañu mu xam ne dafa mar mu jëlu dàllam takku ko yoor ko ci ci teen bi tànqal xaj bi ndox daal di koy jox mu naan mu ne buur yàlla dugal ko xaj bi benn fa shakara allah bon tout cas mu sant yàlla ngir moom wala boog Euh, bon ci kii yi en tout cas mu sant yàlla bu yuur yàlla sant ko ci loolu daal di ko ci dugale ajjana ah imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi nga xam ne yére bu bees la sol bu bees pour yére bu bees tàq la sol bii jàllaabe bu rafet toog di jàpp comme que yére bi dafa nooy xam nga muus muus dafa fiix mennum muus jóge mele ñëw tëdd ci yére bi commencé tëdd nag jàpp les te moom mu ngi toog di jàpp bi mu paree te da doon da da fa waroon a dem mu jàpp ba pare ni nii xool gis muus mi tëdd ci yére bi comme que mooy eh, eh, rida la mooy bi muy teg ci kaw yére da ngay sol yére ba pare nga teg ko sa kaw loolu mooy rida mooy comme léegi boo seetloo euh, comme imaamu Makka yi yoo ñuy yoo ñuy teg buñ dañuy sol yére ba pare teg ci loolu ñuy teg ah loolu la jël def ndànk ngir bañ yee muus mi mu def ndànk ba summi ko bàyyi ko fa ak yére boo xam ne bu bees tàq la ba muy dóoru jënd te valeur kon ñun kenn duñu jàngal ay am yërmande ci animaux yi moo tax ku xamul l'islam kese moo la waaw bon c'est végétarien vraiment ñooñu yow lañuy impressionné ay L214 vraiment la des animaux contre qui loolu soit là-bas yow da xamul sa diine tax te loolu ñoom ñu nekke premièrement ay kuffaar lañu waaw loolu rek problème la mooy du ñu ne nag kuffaar lañ mooy li ñuy def baaxut mais ak ëppal la l'islam wootewul ci ëppal waaw fa ida qataltum fa axsinul la wa ida dabaxtum fa axsinu dabax yonent bi alei satu salaam nee na bu ngeen di rendi kuy ra kuy xeex xare xare nii nga rey nit bu ko rey di ko daggaatee ko kiiwa ko bëtt fiiwa xotti fii déedéet def mus la mukk da ko doon aaye na rafetal seenu bu ngeen di rey même bu ngeen nee ci loolu sax na ngeen rafetal waaye waa ida bu ngeen rendee gàtt wala log gëléem wala nag wala yooyu na ngeen wala ganaar na ngeen rafetal te bokk na ni ñu koy rafet ni ñuy rafetal waxoon nañ la ko lim ne day leen ñawal ñawalal sa paakat mooy li ngay rendee na ñaw mais nekk loo xam ne ñawut ngay rendi muy dagg ka taxaw loolu temps yii bu loolu moom buggal mu tar nga ko teg ah. moo tax lii nii loolu mooy ak mat ak mat terewul nga man bu rendi xar jotee nga man koo defal sa bopp bu lii def ishaar jotee nga def ko te loolu bokkul ci li nga xam ne lañ naan musla la wala ta'dhibul xayawaan bokku ci parce que yonent bi saa salaam kenn ginu ko am yërmande ci mbindeef fi waaw te mooy li ko boroomam sant moom rabbul alamin arhamur rahimin moo tax ñun moom kenn duñu fontoo waaw kenn duñu fontoo ak yooyu ay kii bon gis nga bon c'est musulman là wala nga gis musulman boo xam ne moom ñàkk na personalité xamatul boppam topp na kuffaar yi ci seen idées yi ba mu jàpp ne ñii nii c'est barbare même même la yid bon bon combien combien de bêtes combien de de dañoo lañ rey tey vraiment ça c'est un massacre c'est un loolu xam nga xam nga attention ah jullit boo xam ne xam na ne yonent saa salaam dafa def lii mu ne loolu c'est barbare wala c'est un massacre c'est assez inhumain kooku yéefér la billahi alladhi la ilaha illa waa ji yéefér la walaw xajja walaw saam waaw walaw qaala inna shaykhi fulaan kooku moom yéefér la lu yonent saa sallam def nga ne man moom xam naa dutewuma ci ne def na ko def na ko mais dama ne loolu c'est barbare yow ki wax loolu yéeféer la kooku bu deewoon tey kenn du ko dugal fekk tuubaatul kenn du ko jullee kenn du ko dugal ci ci ci ci ci ci ci almeeru jullit te bu amee soxna mooy ñàkk na ko alalam dees koy jël kooku kenn du ko dugal ci almeeru jullit yeeg parce que lu leer lu mu ne xam na ne yoneen saa sam def na ko mais loolu baaxul loolu lay tekki li baax mooy li waa L214 ñi nga xam ne ñoom ñooy les vrais défenseurs des animaux 30 millions d'amis xaw xawma lan 30 millions d'amis wala yu 60 millions d'amis voilà ñooñu ñooy ñi nga xam ne vraiment ñooñu ñoo nekk ci yiw ku newul ci lii newoo ci yiw kooku kaafir kooku yéeféer la voilà kon. lii yonent saa def ci ichanre bi ah loolu day wan loolu amul benn contradiction ak yërmande te loolu sax mooy ak mat waaw loolu mooy ak mat te loolu mooy makaarimul axlaaq waxoon nañ la makaarimul axlaaq naan diw boroom makaarimul axlaaq du waajoo xam ne day muñ kese bu ñuy piétiner diine ji muy muñ Ah bu neexee mu muuñ bu naqaree mu muuñ bu ñuy saaga fii lu ne muy muuñ rek ñu naan ay ak ak rafet jikko rafetul jikko kookoo ñaaw jikko ci moom koo xam ne du mer jamais ngir yàlla mais nag bu ay intérêt taxawee mu mer kookoo cim cim fu ñuy xottee ormaay diine ji nga ne tekk ñu naan waajee raxa moom moom moom day saan aga teey te dal loolu mooy saaga nañ la loolu moom façon saaga la ci yow jullit boo xam ne bu ñu xotti wormaay lislaam ñu naan diwle mu nga fa woon lu la doon def da doon muñ rek da doon muñ loolu de mooy mooy vraiment ngàññu gina réewu la mën a dal yow kon insha allahu taala kon dañuy yem ni kon gis nañ ci wàllu ñu ngi ci had yu beeg taq yi ak taqlid bi nga had yim yóbbu kon sunni soosu insha allah képp koo xam ne man nga ko yal na nga ko dekkil yal na la buur yàlla jàppandal ñi ko manul yal na buur yàlla may leen ñu man ko te bu ñu ko mënee ñu koy def waaw ndax loolu la yonent saa salaam dafa def yii ngir ñu roy ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana te saxaaba yi bàyyi wuñ ko woon de saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom mawlaana ibn Umar noonu la doon def waaw noonu la doon def moom noonu la doon def waaw parce que lan parce que loolu la yonent saa salaam doon def te loolu la saxaaba yi tamit ku ko ci manoon